àddina metti metti boo gëmee yàlla bés boo faatoo jeex na <laughs> yoo tax wolof yi léeg-léeg ñu ne sawaay tay daa noppalu <laughs> mais nag léeg-léeg ñu wax ko koo xam ne euh, noppaluwul ah ça veut dire quoi <laughs> yow ku gëmul yàlla faatu moom noppaluwul ay feebaram bi da koo yàggoon a métti sonal moom kay daa noppalu waaw bu dee jullit kay daa noppalu mais bu dul jullit moom noppaluwul parce que la koy xaar boo gën a garaw wal wal aaxiratu euh, lan la borom bi wax bimaan adha wa amar moo gën a moo gën a catastrophique moo gën a tar moo gën a wex waaw kon nag loolu euh, ay daa noppaleku loolu c'est à revoir ça dépend waaji euh, ban façon nit la woon waaw léegi nag bu dee waajoo xam dafa gëmoon yàlla bu faatoo moom ñàkk gu man di ñàkk bu faatoo jeex waaw yeneen ci bari saa saa dañuy indi ki nga xam ne moo gënoon a ñàkk ci kaw suuf ki gën a sonn gis nga ñu yëkkati mu gëmoon yàlla yawmal qiyaam dañ koy yëkkati capp ko biir àjjana génnewaat ne ko waa diw mas ngaa xam lu naqari mu ne mukk masumaa xam lu metti <laughs> nee na ñu indi anna ama ahlil ard ki nga xam ne moo gënoon a neex dund gin koo naataa tëllëxi ci kaw suuf waaye ji nga xam ne ci l'opulence kese la doon beñe mais gëmul yàlla ñu jël ko capp ko biir safar génne ko ne ko waa sawaay yow mas ngaa xam lu neex mu ne mukk masumaa xam lu neex koo xam ne ma ay ay ay non masul moom léppam dafa neex moom ay dundu galère masula xam luy galère waaw baax na bu waree tukki moom jet privé jet bu ndaw du bokk ak avion kenn waaw otoom lu mu tàng tàng trente cinq degré moom xamul lool këram gi nekk c'est climatisé bu génnee oto bi muy dugg c'est climatisé yëgul tàngoor bi lépp ma neex xamul sax njëgul li mbir yi jar parce que moom dépassé na yooyu quoi ay lii dafa cher xamul cher mën na jël mën na jël 4000 euros ndékkee ko wàññu ko dara waaw wàññu ko dara mais bu dee gëmul yàlla yeneen saa saa neen dañ koy jël tapp ko biir safara génne ko na ko sawaay ne ko yow diw mais yow mas ngaa xam lu neex mu ne jamais masumaa xam lu neex kon kay waa ji al muflisu <laughs> loolu imaamu Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj sharh Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne loolu moom moom moom c'est terre à parce que waa lu mu metti metti bu faatoo fekk mu gëm yàlla jeex na waaw yanqati'u bi mawti mbir la boo xam ne lay toxu te léeg-léeg sax affaire bi deñ fooseem googu ñàkkam googu deñ bi yasaarin yahsulu lahu ba'da zalika fii hayaati ci dundam gi mais jamono la rek mu metti woon mu tare galère bu baax waaw sonn lool mais nga jekki quelques années nga gisaat ko sawaay mooy embauché nit ñi léegi <laughs> sawaay moom kenn doonu ko woon jël liggéey fu mu posé CV gars yi mel ni dañ ko dañ koo seexlu quoi kenn du ko faale te mënu def leneen bor yi jopp ko dafa far sax moom dëkkoon dañ koo génne parce que gars yi nee nañ yow fayoo voilà ñu woo huit huissiers yeeg gars yooyu ñu génne ko sawaay nekk ko SDF ci mbedd mi mais nga jekki quelques années man nga ñëwaat fekk sa waay ay affaire am baax ba ñu naan sa waay de il est un auto euh, il est un un un un entrepreneur voilà c'est l'entrepreneur de l'année wala boîte sàngam moo ko moom et commencé kii ah ci lu dara waaw il a commencé de loo xam ne amul woon dara presque mais noonu la def affaire yi di dox di dox c'est le premier employeur du ville du waaw mooy ki ki ëpp lu muy embauché ay nit te boo gestoo ci gannaaw nga ne i nii sa waay moo nekk nii moo tax mu ne loolu moom ci éphémère waaw dund gu naqari moom loolu wa tilka al-ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas borom bi nee na bés yaa ngoog maa koy jàllar bi rek waaw say affaire di neex nag nga jàpp di xool nit ñi ñi nga xam ne dañoo sonn di leen jéppe doo leen nangoo dimbale ci yow lool sa bopp taxawal <laughs> attention de yow moom boo maywul ñooñu nga doon sonal ñoo lay boo am ëllëg dina jot nga nekk problème yoo xam ne yàllaa koy def par force ci ñoom ngay jaar ngir mu régler ba du régler wu léegi nag nga dem nag <laughs> la mine des mauvais jours ngay yor <laughs> waaw di di raay doq ko okk kii waaw moom kay xam nga boobu moom ñàkkoon a kii rek waaw waaye damaa nekk ci tolof tolof de boo ma ci mënoon a kii rek waaw yow rek laa ci yaakaar waaw mooy mbir yi loolu la bul jàpp ne yow say affaire dox na tey ngay romb waa ji yalwaan ci mbedd mi nga nga koy jëpp ñii ni ñu soofee xaw ma lu leen teree liggéey baax na <laughs> attention de wallahi boo moywul yàlla dina la teg loo xam ne kër gën a dëkkoon dañu la koy génne bu dee moo yaa ko moomoon amaa affaire yi euh, euh, finalement euh, <laughs> nga am ñoo yoraloon ñu saisir ko waaye nga doon tooñ naan SDF bi waa ji taxaw ci bi yalwaan fee nga ñëw war a mu war laa dimbali nag nga ñëw di raay doq ak yooyu yaa ko parce que gëmoo woon yàlla da ngaa jàppoon ne affaire yi yàlla di fii la yemal mbir ah fii lay nemal mbir <laughs> ci lépp la yow parce que nekk nga fii rek voilà eh, eh, am na gaa yoo xam ne dañoo sadik <laughs> waaw lii al imam solo am na yoo xam ne dañoo sadik il suffit affaire baax na affaire u ñëpp yàqu wal yow da nga doon galère lu ne nga doon def ngir am dara ba nga ko amee yow ña soxla sa gannaaw di ko ut yow nga bëgg lool bu mu am <laughs> waaw naan gars yi dañoo war a dire sur les lois de sur de l'immigration quoi bu ko defee kenn dootu fi ñëw ah yow yow imaginer yow yow ba nga nee étudiant Sénégal wala ba nga nee lycéen wala yooyu yow lool nga doon ñaan bu doon am na ko ko ñaan yàlla nangu ko yow di nga fi ñëw <laughs> léegi bi nga jógee daal ba sa affaire baax nga installé wu amaana am nga nationalité wala loolu après nag nga yéene nag bu kenn ñëwati wala iyaazu billaah xoolal façon euh, xalaat yu bon yooyu rek nan na ko nit mën a amee am na yoon doon lañ mel léegi nag attention gis nga boo moyul gis nga réfugié bi ngay bi ngay xeeb xam nga keroog maa ngi lay wax ne dégg naa ci rajo bi yaa deux semaines <laughs> migrant bi nga xam ne moom moom ci deux mille quinze la ñëw Allemagne ci gaal yi la jël gaal yi gaal yi la doon Syrie la jóge nee na moom jàppoon nañ ne dee na moom jàppoon na ne dee na tellement seen affaire bi dafa chaviré woon ñoom di jël mbëkk mi moom la ñëwee Allemagne te 2022 il est devenu maire en Allemagne <laughs> monsieur le maire waaw wow gaa yee mu intégré gaa yi jox ko nationalité municipal yi ñëw sawaay def déposer candidature dem def campagne nee na may dem ci chef d'entreprise yi di leen di leen yu gox bi di leen convaincre ak nit ñi gars yi dafa génn premier tour mu gañ il est devenu maire te waa ji 2015 refusé na woon boo xam ne dafa dugg illégalement en Allemagne mbëkk mi la jël léegi yow imaginer yow mi toogoon naan waaye gaa yi dañu leen war a génn fii waaye na waa Frontex ah gars yi gars yi waaye ana police yi nga xam ne ñooy garde frontière Europe yi ñoom ils ne travaillent yow boo moytuwul <laughs> imaginer nga newoon Allemagne nga am problème boo xam ne il yow <laughs> yow fo vie bi la léegi nag nga war a dem yàlla boole la ak moom waaw nga war a ñëw moom boo la war a lijjantil dossier ngir nga mën a am logement sinon yow Hambourg ba nga newoon wala Berlin gars yi joxatuñ la fa dara SDF nga ñu ne la ah am na dëkk sangam de boo fa demee foofu c'est beaucoup plus euh, fluide peut-être nga am fa logement nga ñëw dajeeg waa ji te yow bokk nga ci ñu doon ñaan ne ñii dañ leen a waroon a expulser dañ leen sori dëkk bi xam nga ne yow boo doon glacé boo doon dërëm war a réer bu dee xam nga ni ndene waaw mooy affaire yooyu mooy euh, yàlla daa waxul kenn ne nii la affaire yi di demee waaw <laughs> bu kenn jàpp ne jamono ji sa affaire baax na ngay xeet ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci coon ah tey nga am problème moo la al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne nee muflis euh, moom bi waru ba maa yan <laughs> amaana sax mu dog bi yasaarin ak yombasal ak yombal waaw ubbeeku borom bi yombal ay mbiram loo xam ne bu baax ah, jàppandal ko ci bari boo xam ne moom lay am ci dundam waa ji waaw affaire ba jeex loolu lépp nekk ay rêve yoo xam ne ay mauvais souvenir wala ay souvenirs yoo xam ne lu nekk sax mauvais expérience la koy yokk parce que ku xam galère da nekkoon foo gise koo xam ne daa jaar ci lu metti bañ ku koy nettali ñu koy nettali gannaaw ba mu réussiree moytul waajoo ji kooku moom bu dee day laaju poste bu ko kenn fal waaw bu ko kenn fal gis nga bés bu ngeen ko falee il fait tout pour wane moom masu la te nan la koy wane di di serviru ci alal ji ñépp moom loolu lay def waaw te loolu ay esprit esprit kii esprit euh, euh, euh, de de de d'une personne pauvre la une personne pauvre d'esprit mooy xalaate noonu waaw gis nga hatta al américain da gis waajo ñoom loolu da neex quoi <laughs> ñu naan le rêve américain mooy de ñi ngay gis nii kii yëpp dañ naan la sawaay gis nga en lan nangam ay kii dara amu ko woon waaw sawaay jaarul sax université il était barman ñii naan da doon ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay restaurant maintenant mooy ñoom yooyu da leen a neex te loolu mooy liy yoon waaw mooy yow bokkal fu la neex nekkal lu la neex dëkk bi man nga koo jiite ëllëg bokkal ak ay France yii suñu de façon réew yi moom dañuy font quoi tuutee kalee ba tuutee kalee ka am na yenn études rek boo ko deful yow gars yi il faut tout ni ñuy jàppe sa tànk ba doo yéeg moo bari waaw ay def nañ système bi de telle sorte bi mais loolu même loolu sax warulaa téye fenn waaw warulaa téye fenn dara lañ lëkkalu kon nag affaire bi mooy loolu la mu ne kon amaana nit ki nekk ci coono celui qui est poussé par la vie avant même quelques fan après wala quelques at wala quelques yàlla euh, kii weer yàllaay def loolu yëpp jeex mu jeex waaw kon nag kooku dëgg-dëgg taxul ñu naan muflis alors ki nga yonent ba saa saa wax nag <laughs> ne kooku noonu moom mooy muflis. tey kooku <laughs> kooku moom mooy day perte foo xam ne ku fa perte kuttus nga ba xaw mu yawmal qiyam waaw ndax ku ñàkk yawmal qiyam moom yàqu nga fan ngay rattraper addina bi lu la nga raw fekk deewa boo mën nga ko rattraper mais yawmal qiyam non boo yow si t'es faussé tu pour du bien à jamais jeex na amul dellu gannaaw moo na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ki ñàkk dëgg ki perte dëgg mooy kii moo tax gis nga tooñaa ngay wax du lëkkaleeg suñu mbuutu bi ah waa ji lay ñëw yowmal xiyaam am daana lu baax de julleen est-ce ji kenn du ko teg yow yow sa julli matul déedéet moom matal la julleen très bien. woor yi kenn du na ko yow ah yow Ramadan da nga doon tappale am na yoo xam ne fayoo ko woon am na yoo xam ne da doon porter malade yoo xamante ne da ngay caaxaan ñu naan ñuy wax nga naan doo fayantoog yàlla ah moom kenn waxu ko lool moom tuutee ok wa alalam ak neewul ne man non nit day bëgg alal euh, kon du ma joxe non joxe na yooyu yëpp il a il a réussi ci yooyu loolu dañ koy xamee ne kon nit ndeke dina def yu baax yooyu ba pare nekk tooñ kat waaw nit dina def yu baax yooyu di julli di dem jàkka saa su nekk ba pare di tooñ parce que julleem di defu ko ni mu war a def parce que bu ko respecté woon def ko ni mu ko war a defee inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar borom bi nee na gis ne julli dëgg-dëgg day tere nit ki ay njombuteef ak yu ñaaw léegi nag waa ji la fekk moom muy julli mën a def loolu mooy na seetaat boppam na seetaat julleen yi waaw julli joo xam ne boo nee allahu akbar sa xel maa ngi marché kumpentum moom yow taxul ñuy wax ba pare waa ji yonente bi alei saa salaam waxoon ne ida ida nuudiya lis-salaati adbara shaytaanu wa lahu duwaat wa lahu husaas <laughs> yonente mu ne ida nuudiya lis-salaat bu ñu noddee julli allahu akbar allahu akbar noddu noddukat bi noddu seytaane day ware gannaaw ngalawal foofu yëpp ndax bëggul a dégg noddu bëggul seedeel nit ki ëllëg ke kii déggoon na ko bés ñii seedeel waa ne déggoon nañ ko muy muy wax allahu akbar bis moom bëgg ko <laughs> te tamit da koy lakk waaye bu waa ji euh, paree ba dugg ci julli ci seytaane ñëw naan ko uzkur kada uzkur kada ma yakun yazkur min qabl yonent way saa saa nee na sawaay bu commencé ne allahu akbar iblis ñëwaat mais loolu iblis iblis bu ngat iblis daa am koo xam ne ci taalibe bi koo xam ne moom la yónnee moom moo koy doxal mission boobu mooy xinzab xinzab <laughs> waaw xinzab ma ne moom fay xamoo kuy mooy seytaane bi nga xam ne <laughs> eh, ñi ko xamul bariwul de peut tour bi lañ xamul ah <laughs> mais etay xinzab les tourbillons de de de xinzab ak ay ak ñi muy def noonu ñi ko réere bari wu ñu ah <laughs> euh, euh, parce que kooku saytaane boobu mooy seytaane bi nga xam ne boo nee allahu akbar ci julli ji rek mu ne la fàttaliku lii yow fii nga war a dem tay ah ci kanam yaa ngi war a dem est yaa ngi sóoraale bis bi ban heure lay jàll ah sa waay gaawal ah wala li nga doon seet gisoo ko est seet nga ca ron lal nga ah ron diw est dem nga fa seet mooy noonu ngay def ba waaj yi <laughs> day julli ba pare yeneen saa salaam nee na julli ba pare <laughs> laa yadri kam salla du xam ñaata rakka la def te ki xamul ñaata rakka la def mooy xamul li doon jàng moo tax ñaata nit ñoo xam ne mën nañoo julli ba pare wallahi buñ sëlmalee nga ne leen ah saa pare nga mu ne la waaw soxna si pare nga waaw euh, rakka bu njëkk bi loo doon tari ban saar nga tari bu ñemee yà bu bu bu ñemee yàlla moom dalay wax dëgg. bu ñemee yàlla ba pare bañ bañ affaire am boobu man mën na ñëw rek créer ne Fatiha laa tare qul huwa alors que waxul dëgg ah, xam na ne tariwul lool xamul sax lim tari mais bu sincère bu sincère dina la naa hë oh, bu sincère dina la hë oh, man xaw ma de man xaw ma waa bu sincère mooy xamul ñaata laaj la julli loolu mooy dëgg waaw xamu ko laa yadri kam salla kon xamul sax lan la jàng waaw kooku xamul kooku xamul sax lu mu julli <laughs> xamul sax lan la julli moom loolu lépp moom sawaay xoolal ah mooy façon julli yooyu la mooy parce que ku mel noonu yow mal xiyaam kenn du ko teg bakkaaru julli woowoon kooku différence am ak ki du loon julli même bu dee ne gëm na julli farata la ki xam ne day dicté ah moom bu ko neexee julli bu ko neexul julli xam na am na nit ñoo xam ne ñoom fajar rek la ñuy julli ñoom daal buñ xëyee ba la ñoo liggéey dinañu julli mais pas fajar pas waxtu fajara ah, mooy ñoom bu ñu nelawee ba doyal heure bala ñoo julli ji bala ñoo dem liggéey fekk jantalaan ci kaw ñu julli léegi ay tisbaar ak tàkkusaan bokkul ci seen i mbir timis yooyu yëpp bokku ci waaw gée sax bokku ci barke bu ñu wàccee dañoo sonn <laughs> jàpp nañ ne farata la ci ñoom kooku dinañ ko laaj le fait que yow tisbaar bi julliwoo ko kii nag kenn du ko laaj mooy même bu dee defu ko ni mu waree mais le fait que ko woon kenn du ko teg ba bàkkaar yow julliwoo woon kon nit dina julli parce que loolu mooy kon julli ji daa dese woon parce que bu doon julli ji jaaroon na yoon doon na ko tere njombu téef yi muy tooñ yi muy def tooñ yi muy def shatama hada ah di ŋàññ kii di jam kii di lekk alalu kii di doo di tuur deretu kii mooy rey ba pare di dóor kii waaw tooñaange yooyu moo la na Nawawi de baabu tahrimu dhulmi wal amri bi raddil mazalim ak digle gi nga xam ne moom lañ digle ñuy delloo tooñaange yi ñuy delloo tooñaange yi waaw mooy boo ko delloowul ci kaw suuf àddina fii allaaxira na la leer na liñ ko delloo te bu boobaa na koy delloowee gis nga ni mel sayu baax yi lañuy ñuy jël di joxe ñi nga xamante ne ni ñooy eh, gaa yi boo jeexalee ñu jël seen ñu bon daal di la koy sotti ginnaaw gi nag bu dee defeloo dara summa ginnaaw gi turi xañu sotti la fi naar loolu it bokk na liñ ciy xame këne ndeke am na jullit ñoo xam ne dinañ dem safara waaw am na jullit ñoo xam ne dañuy julli di woor di joxe zakat ba pare di dem safara parce que yeneen waaye soo saa ni lii mu amul nas xu mënu cee dugg xam nga dafa am loo xam ne nas mën na cee dugg loo xam ne hein du information buy ñëw ne lii lay deme yow mal nañ ko def am na lu ñëw abrogé ko beneen atte wala sañu abrogé ko euh, tout simplement jeex na kenn defatu lool loolu mën naa ne waaw kon dañ ci jànge ne kon ndekete yoo nit di nga julli di nga woor ba bari dem safara mais daa fekk mooy li ñu wax sànq julli ak wooram ya seetaat ko waaw seetaat leen ko seetaat leen ko mécaniquement machinalement la koy def këpp këppal la waaw mais ruuxu julli dara newu ci waaw te nag nit ki du am ci julleem lu dul lam ci teewlu waaw lam ci teewlu la ci yam kon nag mu ngi noonu le lii dañ ciy xam comme li al al-Maziri al-Maliki rahimahullah wax mu ne lenn ci mubtadi'a yi ñi nga xam ne ñooy nitu bidaa yi dañ ne hadis bii de dafa dafa dafa opposé ak wax bi yàlla suñu borom wax ne wala taziru waziratun wizra ukhra te amul benn bakkan du yenu bàkkaar beneen bakkan amul kenn kuy ñëw yenul bàkkaar yi keneen xam nga loolu la suñu borom wax ah ci suuratu najm wala taziru waaziratun wizra uxraa wa an laysa lil insaani illaa maa sa'aa wa anna sa'yahu sawfa yuraa summa yujzaahu al-jazaa'a al-awfaa waaw mu ne am ñoo xam ne dañ ne lool lool dafa wuteeg lii waaw mooy lenn ci ni du bidaa yi quoi <laughs> ñu ne non hadis bii nii ngir weddi hadis bi quoi <laughs> ne non suñu borom xanaa waxul ne kenn du yenu bàkkaaru keneen. ah mu ne wa hada al i'tiradu ghalatun minhu wa jahalatun bayyina al imam al maziri yu al maliki yu rahimahullahu taala ah ci kàngamu imam eh, mazhabu imaamu Maalik ñi def shara sahih imaamu Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhima ah mu ne kanta gaaral bi ëppoo ci wax ji eh, lenn ci nitu bidaay di wax lii ghalatun minhu waaw mooy ak njuumte gu rëy la ci moom wa jahalatun bayna ak ñàkk xam gu leer nañ gu manifeste waaw waxam ji nekkul lu dul luy wane son son ignorance manifeste et visible <laughs> waaw <laughs> mu ne li annahu innama uqiba bi fi'lihi waaw mu ngi nii ma sunnihi <laughs> waay fa tawajjahat alayhi fa tawajjahat alayhi huquq alayhi huququn li ghurama'ihi waaw fa dubi'at ilayhim min hasanatihi falamma faraghat wa baqiyat baqiyatun qubilat ala hasabi maqtadatuhu hikmatullahi ta'ala fi khalqihi wa 'adlihi fi 'ibadihi fa ukhidha qadruha min sayyi'ati khusamihi fa wudi'a alayhi fa 'uqiba bihi fi an-nar waaw fa haqiqatu al-'uqubati innama hiya bi sababi dhulmihi walam yu'aqab walam yu'aqab bi ghayri jinayatin wa zulmin minhu waaw wa hada kullu madhabu ahli sunna wallahu a'lam al imam al-Maziri al imam an-Nawawi indi na waxam ji ci al-Minhaj mu ne waa jiwoon li day wan ne xamul dara jahalat <laughs> mooy ab ignorance ay wax ab ignorance ab ignorance ab ignorance mooy wax li waaw ndax waa ji est-ce que kenn bëggalu ko Eh, dañ koo mbuggale bi fi'lihi wa wizrihi wa dhulmi mais jëfam bi mu doon jëf bi mu nee ci kaw suuf bi muy tooñaange wa dhulmi jëfam bi ñaaw wa wizrihi ak bakkaaram ya wa dhulmi ak tooñam ya mais loolu lañ ko fay ana leneen lañ ko fay mais léegi ñi mu doon tooñ léegi daal dañ naan laa taziru waaziratun wizra uxraa léegi euh, dee ngeen jeex na li ñeen man moom ku ma yoreel ko bu ma deewee ñàkk nga waxoon naa la wax bu de ku la ko wax waxu la la waxu dëgg de eh, deewal feet tooñal nit ne la woowal sëriñ boo neex ne moo la garanti de tooñal nit ñi seet naan man ku ma ba ku ku ma yoreel moom boo moo nga laaj ma ko mooy dund ndax ma deewee moom c'est fini moom wax lu lu neex yaa mën a wax lu wuteeg lu am <laughs> tey nga am problème léegi mu ne waa ji lañ ko fay lu dul jëfum bakkaaram yak tooñaangeen ñi loolu moo tax ñu teg ñam doon tooñ nag loolu mooy xikma loolu mooy adlu loolu mooy loolu mooy justice ñam doon tooñ ñu teg ko teg leen yow mal xiyam waaw léegi nag comme que ñu bu war nga fay te comme nga xaalis amu fa matériel amu fa bu muy fayee yow ma laa yan faaw maalun wala banuun suñu borom nee na bés la boo xam ne te laaj nañu Seydina Ibrahima alayhi salaam laa yan faaw du jariñ maalun alal wala banuun du caalante ay doom mais léegi du muy def mais ñu loo xam jox ko gars yi ñi mu yore ses créanciers en tonne et en en huile de joie <laughs> léegi nag bi nga xam ne ci la yu ñaawam yi yu baaxam yi jeex ah wa baqiyat baqiya ah te gars yi defe comme que ak tooñaat ak tooñaangoon la ku mënoon a tooñ la mais moom yu baaxam yi ndeke matewul ñum tooñ yëpp léegi nag li ñu def ah ñu jël ñoom seen yu ñaawa dik ko yen <laughs> après nag ñu daal di koy faye mbugale ko safara te lam doon def waaw mu ne nag kon fa haqiqatul uquba dëgg-dëgg mbugal ñu ko teg innama hiya bi sababi tolne dëgg-dëgg la nekk ci sababu tooñaange yi nga xam ne moom la doon tooñ waaw te kenn nag walam yuaqab bi ghayri jinayatin wa zulmin min te kenn mbugalu ko nag ci loo xam ne dañ koo mbugal loolu saa fekkoon mu def ay crime ah. mais ay kër ku nekk da nga responsable tout acte que tu des conséquences waaw bu baaxee fa in fa xayr wa in sharran fa mu ne nag lii nii mooy mazhabu ahlu sunnati waa sunna wal jamaa ja'alana allahu minhum amin kon nag affaire yaa ngi noonu waaw <laughs> nañu moytu maa ngi julli maa ngi woor rek lu ma neex def ah te waxoon naa la tooñaange googu yonent bari saa saam sax ko wax damaa jottali kese nekkul jullit ñi kese ah nekkal di tooñ yéeféer yi naan ah gars yi ñoo piyé woon samay maama ah, doo bàyyi wax lu amul mais yow buñ piyee samaam est-ce que kii nii di fi taxawaalu moo piyé woon samaam ak est-ce que yow yaay samaam lan ah wa yow yow yaay samaam <laughs> te waxoon naa la ñun moom africain yi moom ñii dund Afrique nii xanaa waa Libéria peut-être ñun moom du suñu maam direct la ñu yóbbu Amérique jamais parce que bu doon suñu maam direct la ñun ay américain la ñuy doon wala xanaa ñu ne suñu rakku baay wala suñu frère baay suñu frère nangama ci nangam loolu mën naa waaye même loolu après yow ñu tooñ sa frère da yow lañ tooñ yow yaay sa frère yow yow yaay sa frère doo sa frère na ah. voilà waxatuma la ngay wax maam yoo xam ne yow. yow xamoo ci kenn rul dañ laa nettali kese nga ne moo tubaab bi comme que moom nooroon tooñ di traître négrière saay maam non man moom bu leen yaakaar benn ma jël benn SNCF bi fay ah non man daway kii ah buñ ma waxee ma jox leen fausse identité <laughs> ah yow bii léegi nag amende bi ñu la dóor yépp mu tàbbi géej mais yow yow mal xiyam yàlla dina la àtte ci looma bi gaa ya nga fa jëloon parce ay nit ñoo cotiser c'est la cotisation c'est les impôts de tous les français et les non français yi nekk ci dëkk ñoom lañ defaree train yi moom la ñuy defaree raay yi tali yeeg yëpp di ci fay di ko entretenir yow bu ñëpp defoon ni ko waxuma a train mais ak mbege sax du fi daw wal iyaadu billah fay xam nga luy mbége waaw <laughs> ak mbége sax du fi daw ci tali bu baax <laughs> léegi yow loolu nga foog nga génn nga ci demal yow mal qiyam yàlla nee na la yow yonent wala saa saam nee na jullit bu yoral ab yéefér ak yow mal qiyam bala ngaa dem àjjana diñ ko ko fay <laughs> borom bi naan ana dayyaanu tas hadiisu Seydina Abdallah ibn Unays ba Seydina Jaabir ibn ah, Abdillah radiyallahu anhum demoon ca Saam di ko laaj kon nag tooy yooyu nekkul man jullit ñi daal man je clean avec les musulmans comme moi mais celui qui n'est pas musulman qu'il aille au diable waaw na topp fee lu ma neex laay def ci moom alalam dagan na ma ah ku la ko wax loolu du diiney l'islam ah <laughs> loolu du diiney l'islam le plus athée de tous les temps manoo ñëw di ko tooñ parce que rek dafa nekk athée yow ngay jullit ah tooñ ko nga seet moom moom bu dee sax jahannama la jëm yow bala ngaa dem àjjana di nga ko fay <laughs> na la leer ne di ko fay kon nag attention kon nag ñu yem noonu ah insha allahu taala yaa vay ba di euh, kon ñu ngi deux cent dix-huit euh, li ñu dese nag bareetul ñetti xadiis a ci des insha allahu taala ci euh, ñu jeexal bunt bi ah voilà bii moom daa xaw a gudd quoi mooy ci man <laughs> yeneen yi moo gënoon accéléré que yi yéey toog ay quatre jours doo def dara <laughs> du ñu def dara way bus te ñu waay <laughs> ah